fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi saadisi ashar ba'da al-mi'atayn wa 'an ibni abbaasin radiyallahu ta'aala anhumaa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'aazan radiyallahu anhu ilal yaman faqaala ud'uhum ila shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anni rasuulu wa anni rasuulullah fa inhum ataa'uu lidaalika fa a'limhum anna allaha ta'aalaa iftarada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci sunu jotaay bi ñu génn xadis bi nga xam ne moo doon xadis 1207 mu ne woon wa an Talha ibn wa an Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b at-Taymi radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ahli Najd gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ci garab numéro deux cent seize baabu ta'kiidi wujuubi zakaati wa bayaani fadlihaa wa maa yata'allaqu bihaa kon ci lañu newoon ci buntu boobu gisoon xadiis boobu muy euh, ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn buntu ñaar téeméer ak fukk juróom benn baabu takiidi di feddali mbiru li jëm ci wàllu zakatu léegi tey insha allahu taala ñu war a jël xadiis bi ci tegu mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas ji radiyallahu anhu ma anna nabiyya kana yonent saa salaam de ba'atha yebaloon na Mu'aadan Seydina Mu'aad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah fan la ko yebal ilal yaman fi nga xam ne mooy yaman muy dëkk bu siiw boobu nekk ci suufu as-Saoudia tey ci suufu Makka muy capitale Sanaa ak Aden yaman fa qaala yonent saa salaam ne ko ud'uhum boo demee nang leen woo ñoom waa ahlu yaman ila shahadati ñuy seede ne an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala fa inhum at bu dee ne ñoom de ataa'u laka nangu nañ laa topp waaw li daalika ci loolee nga leen woo muy shahaada yooyee hein mooy nga xamal leen shahada yi wa anni rasulullah te man maay ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy wa anna muhammadan rasulullah ci yenn riwaaya yi sallallahu alayhi wa ñu seene na yàlla bu dee boroomu nit ñi ki mu yónni ci ñoom tamit mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa inhum ataa'u li daalika buñ la toppee ci lool fa a'limhum nang leen xamal anna allaha ta'ala kene borom bi nga xam ne jomb na sori na li nga xam ne moom la yéeféer yi di wax ci xaqam moom mi nga xam ne moo kawe te yéegudde iftarada farataal na alayhim ci seen kaw xamsa salawaatin def na loo xam ne xat xatman ijaaban loo xam ne da leen cee ñoom jaan yi juróomi julli fii kulli yawmin wa layla ci bu ci bëccëg gu nekk ak guddi gu nekk mooy bés bi rek fa inhum ata'u li daalika bu dee ne topp nañ la loolu nangul la loolee fa a'limhum nañ leen xamal anna allah këne borom bi tabaaraka wa taala iftarada ba léegi mi farataal julli moo farataal ci seen kaw sadaqatan muy zakat goo xam ne tu tuxadu dañ koy jël min aghniyaihim ci seen way woomal yi wa turaddu après nag buñ ko jëlee ci ñoom ñu ne koy delloo ila aghniyaihim ci ñi nga xam ne ñooy seen way woomal yi mu ne xadis seen fay ñàkk ni mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko naan al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi ala al jamii daal ñoon nañ koy ñoo ko soloo xadis bi nag romboon na bokk na ci xadis yi la waxoon ne bunt bi moom dañ koo gisoon romboon na euh, xadis numéro deux cent huit waaye romboon na bu yàggul rek mil soixante-dix-sept bi rek gisaatoon nañ ko kon nga gis ne kon xadis bii moom xadis la boo xamante ne nii mooy bi ñu jógee ci ay mbiram yàggul moo tax nag lépp loo xamante ne nii yow fay <laughs> moom lañ ci waroon a wax mooy waxoon nañ ko foofee doo jarul ñu ciy ñëwaat xanaa bu amee lenn rek luñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak bunt bi bañ ko jëkkee gis nag ci lañ ci gënoon a yaatal xadis boobu euh, walillahi alhamdu wal minna di wax ci loo xam ne Euh, ba pare euh, ponki l'islam muy ponki ngëm yàlla mooy ash-shahada waaye euh, ponki l'islam yi yemul ci shahada kese na ngay julli taxawal julli taxawal zakat yeneen yi duggaale na ci biir comme niñ ko fa leere woon nit ki faut mu nangu yooyu yëpp ngir mën a nekk ci l'islam nangu ne seen alal yi ña nga xam ne ñoom am nañ alal du am nisab wala boo xam ne am na suy imposable ñu nangu boroom bi daal di euh, euh, am loo xam ne moom la wax ñu jël ko ci ñoom te ay ay ay ay ay di maye waa ji di ko sarax comme si yow way ñàkk bi nga koy jox da koy defal euh, kii boo xamante ni nii ci yow la coobaraw ak ngëneel boo xam ne ci yow daal la la aju waaw yow yaa baax kese non du yaa baax kese ah, mu neex laa mun a xari la la waaw boo ko defee nag taw an <laughs> topp sa borom day baax day gën baax mais boo defee karaxan tamit dañ koy nangu waaw bu dee réewum jullit lañ lay par force daal di koy nangu waaw dañ koy confisquer loolu moom euh, la nga war a joxe waliyul am ak ña ko taxawal ci wàllu zakat yi ñoo koy confisquer waaw ne ko tuŋaay bu dee ci sa compte wala leneen ñu ne ko tuŋaay bu dee zakatul maal ak yooyu wala xar yi ñu ñëw daal di jël waaw sàmmoonteeg nag ba ñu jël yi te gën a baax waaye daal dinañu ko jël kon loolu yëpp mu nekk loo xam ne lu am am solo la waaw waxaale woon nañ ci comme zakatul fitr bi jege nii. Eh, zakat naqlu zakat ah eh, eh, tuxadu min aghniyaihim dañuy jële mbir mi ci seen way woomal yi jox ko seen way ñàkk yi gisoon nga waxoon nañ la waaju wute bi amoon entre li nga xamante ne mooy fuqahaul ahnaf muy xanafiya yi rahmatullah alayhim kene mën nañ ko toxal waaw toxal zakat moom mën naa nekk parce que fuqaraihim boobu daa dugal way jullit jullit ñëpp lay wax waxul ab localité kese waa yaman kese waaye waaye ami yaman jox ko waaye ñàkk yaman déedéet mooy jullit ñëpp la te mel ne al imaam euh, ibn daqiq euh, al iid rahmatullah alayhi moom loolu la ne loolu nag moo gën a feeñ quoi voilà waxu xanafiya yooyu moom moo gën a feeñ waaw gisoon nañ imaamul buxaari rahimahullah ni mu tuddoon bunt ba mu ko indi waaw mooy bunt ba nga xam ne moom la defoon jël zakat ci ñu way woomal yi jox ko delloo ko ci seen fuqa fuqara way jullit ñi way ñàkk ñi haythu kaanu ku ñu mën a nekk ba loolu tax ñenn ñi ne waaw lool daa ànd ak xanafiya yi mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhim que ne loolu mën naa nekk waa ñeneen ñi ne non mooy euh, loolu la rek mooy euh, que euh, fiñ ko jëlee kese la loolu la voilà <laughs> waaye loolu gisoon nañ ko walla te loolu zakat boobu moo dugalaale zakat bu mag bi mooy zakatul fitri voilà zakatul fitri tamit loolu li gën mooy daal li nga xam ne moom mooy boo liggéey al ahwab def li gën a wóor génn ci wute boroom xam-xam yi yow bu nekk France yónni ko Sénégal waaw fekk cas force majeure amul xatta ñi nga xam dañ koy tere ne déedéet zakatul fitri fi nga xamante ne mooy nit ki fa mu nekk foofu la koy génne ndax way ñàkk yooyu imaginer bu doon ne ku nekk euh, dañ ciy taxawaale tuuti ngir za ngir kii bi ñu nekk zakatul fitr bi waa ñëw muurum koor waaw fii mu ne euh, dégg naa benn vayen moom <laughs> sa mbokk la yow may <laughs> waaw mu may bàyyil message di ma eh, koo xam ne da doon wax naan ah, ak nañ nag ci woor wacc woor wacc <laughs> mu naan mu may tooñ naan ma am naa la mbokk la ma ne ko diet yow kay bi nga xamante ne yooyu tout le temps nga gis leen <laughs> te wolof jaay nee ña bokkub teen ñoom la seeni goj di laale <laughs> daa fekk ne yow mii <laughs> lëf nga ci dara nga ci voilà mooy loolu euh, euh, que euh, mooy zakatul fitri mooy yow parce que way ñàkk bu doon ne imaginer ñu nekk France oh, oh. waa France bu ñu waree génne seen zakaatul fitr le sénégalais bi nga xam ne jullit la nekk France yónni Sénégal marocain yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk jullit yónni Maroc tunisien yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk jullit yónni Turquie seen bos ñi nga xamante ne tunisien yi Tunisie turc yi turc ah, saoudien bi wala libanais bi yónni libanais syrien bi yónni foofu Liban wala Syrie waa léegi ainsi nga jàpp ko noonu malien bi yónni Mali waa way ñàkk dëkk bi foofu te yi yooyu jullit kan moo leen di jox moo tax ci côté boobu moom waxu waa jumhur moo gën a dëgër insha allah muy min al shafi'iyati min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila te ne da nga koy joxe baax na ba imam ahmad na masafatul qasr sax doo ko wees mooy mbir bu dadu sax mbiru ab dëkkan ah du ay ñu naan France Sénégal non yow boo newee Lyon kese foop foo xamante ne boo jógee Lyon boo fay dem fa ngay tàmbalee mën a wàññi masafatul qasr quatre wala quatre-vingt-cinq kilomètres yow sa zakatul fitr waru la dépasser foofu waaw de ce bu dee Lyon nga nekk ay Saint-Étienne dina nga mën ba foofu ñoom ñëpp mën na nga leen a jox parce que loolu du ma saafatul xas bi mënoo fa wàññi waaye boo di génnee dem Grenoble rek du man a fee nekk yàlla tere nga naan ma kon feneen Paris moom yàlla tere kon <laughs> voilà loolu mooy li gën a dëgër waaw ndax loolu day tax jullit ñu nekk fa ñu nekk ñu am benn cohésion entre ñi nga xam ne ñoom la yàlla may tuuti ak way ñàkk ñi ñu yëg ne voilà mbir mi lii la quoi mais bu dee ku ñëw zakatul mal mooy bu farata bi zakat bu mag bi nga jël yu Sénégal parce que da nga am say mbokk nangam lay ku nekk wax lool bi mooy problème bi mooy ñu ni fii ku leen di dimbali léegi nag ñu nekk ci euh, di yalwaan fu ne euh, euh, déedéet waaw loolu lu jar a bàyyi xel la loolu bu leeree ñu ne la waa jumhuur ñooyu sax dañ ne bu dee cas force majoritaire comme li dal suñu bokk palestiniens yi yal na leen borom bi jàppale waaw jàppale jullit ñi delloo leen ci diineen maradan jamila ndax ci kaw noonu ci la ñuy noote nootu si noonu sioniste yi waaw waaw alladina in makkannahum fi l ard aqaamu lsalaa wa aatu zaka wa amaru bilmaaruf wa nahaw an il munkar walillahi aqibatu l umur ñooñ la yàllay dimbali waaw boroom bi wax na ñi muy dimbali ñooy ñan ci suuratul hajj mooy alladina ñi nga xam ne in makkannaahum fil ardi bu ñu leen jàppandalee si suuf ñoom seen préoccupation mooy aqaamu salaa dañuy nan la ñuy def bay taxawal julli waaw loolu mooy seen préoccupation yi waaw wa aqa aqaamu salaa wa aatawu zakat ñu joxe zakat nan la ñuy def ba loolu yo yàlla digle ñu ciy ne waaw wa amaru bil ma'ruf ñuy digle dong njekk wa nahaw te ñuy tere al munkar li nga xam ne mooy lu lu jaarul yoon duñu ne eh, affaire bi daal lenn la waaw vie publique vie privée waaw nit ñi daal c'est la liberté de de de croire ou de ne croire wala de faire wala de ne pas faire waaw ba waa buy def loo xamante ne day impa am impact ci kii yëpp ci ci ci ci ci société bi ñu ne grawul voilà c'est sa liberté non non non loolu jullit du wax loolu jullit du wax te ne sa liberté day digle ñooñu la yàlla dig ay ba nim jeexe Eh, eh, wa amaru bil ma'ruf non seulement wa atawu zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi te mujjanteelu mbir yi nag mooy eh, aqibatul umur ci yàlla la ñeel mbir yi kon loolu mooy loolu noonu dafa am solo léegi mooy bu dee par loolu nag comme li dal suñu mbokk palestiniens yi nga xam ne dañu nekk ci xaaja massa ñu dimbali leen bu boobaa man nañ ne ah cette année bi du ne dañuy teggi pauvres yi yëpp de mooy dina am loo xam ne dañ ko leen ko consacrer quand même ci zakatul fitri yi mu nekk lu ñu organiser loo xam ne dinañ leen ko mën a yóbbul ñoom wàllu conséquent woo xam ne dina leen mën a jàppale lu baax dëkk bu nekk def noonu réewum jullit bu nekk def noonu loolu même ñi ko tere sax dañ ne bu dee cas de force majeure yooyu mën naa nekk waaw Hanafi yi nag dañ naan la am na sax benn nekk daan imam Abu Hanifa loolu dañ koo mais loolu mazhabu Hanafi yi mooy ci luñ joyal dañ ko man dañ mën a nekk voilà toxal bi man naa nekk rawatina sax su dee am mbokk la boo xamante ne dafa ñàkk waaye wax nañ la loolu yëpp insha allah gënu la dëgër waaw kon loolu li ñu tugal mooy eh, eh, nga xamal leen li nga xamante ne nii que ne tuxadu eh, inna anna allaha iftarada alayhim min aghniyaihim wa ala fuqaraihim al imam al hafiz an ta'ala mu def ci xadis bi ci tegu eh, xadis bi ñu génn est ce que wax nañ numéro bi mooy 1208 est ce que waxoon nañ loolu dafa mel ni waxuñu ko woon 1208 léegi ñu jàll xadis 1209 mu ne wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa umirtu an uqaatila annaasa hattaa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaata fa idaa fa'aluu dhaalika asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqil islaam xisaabuhum ala allahi taala muttafaqun alayhi kon al imam mundi xadis bi muy xadis kon 1209 euh, muy 1209 mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji di abdallah ibn umar ibn alxataabi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna rasuula annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi na yàlla li sallallahu alayhi wa sallam umirtu des ma digal kan mooy di koy digal boroomam tabaraka wa taala bila mirya waaw yo amul pëccoo an uqaatila ma xarek nit ñi an naasa nit ñi hatta ba yashhadu la ñuy seede nangoo seede dëggal an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ji dëgg illa te ñàkk koo jaamu di ay lor kurul borom bi wa taala wa anna muhammadan te seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah dawal yàlla la wa yuqimu salaa ñu nangoo taxawal kon ginnaaw seede yooyu baatu seede yi wa yuqimu salaa ñu nangoo taxawal julli wa yuutu zakat ñu joxe li nga xam ne zakat fa ida faalu dalika asamu minni dimaahum bu ñu defee lool ñoŋal nañ ci man seen deret yi wa amwaalahum julli parce que boo bàyyee julli comme lii waa jumhuur di wax xam nga moom xanaa xanaa bi lay ñoom ci ci luñ doyal quoi saa dugg ci détails yi ñoom dañ ne ki bàyyi taariku salaati kaafir voilà ki ay julli moom yéefir la voilà waa jumhuur li kii Maliki yeeg Shafi'i yi rahmatullahi ñu ne non ak xanaa ak xanaa xanafi yi d'abord yi Maliki yeeg Shafi'i yi rahmatullahi ñu ne mais faasiq la mais nag kenn du ko bàyyi noonu dañ naan ko eh aywa dañ naan ko kaa julli fi buñ ko nee kaa julli mooy saafi loolu xanafi yi nag waxuñ noonu xanafi yi dañ ne ñoom de toute façon kenn du ko rey waaw moom moom santaa sax mënu la ñëw ba nekk eh, rey mais nag dañ koy dóor di ko mu muy julli di ko dóor di ko dóor léegi bu deewee moo xam voilà <laughs> ba ñu muy jullee bu heure bu jotee ñu ne ko saay kaay julli mu bañ mu ñëw ba heure bu foo xamante ne mënatu fee waxtu wi di génn mënatu fee julli benn rakka bu boobaa nag ñu tëj ko di ko duma waaw bu nangoo julli ok bu nanguwula julli ñu continue di ko duma bu faatoo moo xam léegi waa jumhuur nag mina maalikiyati wa shafi'iyyi rahmatullah alayhi ñu ne non kooku lenn la buñ ko waxee sawaay julli jël mënaan non c'est que wusu Malik waxuñ caaxaan yooyu comme ñu la ko waxoon non parce que dans ce cas bon je perds ma liberté alors que la personne sa liberté est mooy waxi caaxaan yooyu rek nga xam ne moom ngay dégg ci koñ gaa yi am ñoo xamante ne di lawal seen caaxaan ah di ko wax loolu lim nekk loo xamante ne min baabil caaxaan boo xamante ne nii bu leera keleer la léegi Eh, ñoom ñu ne nag léegi bu dee lool dañ ko naan hé eh, sawaay jullil mu bañ ba waxtu yi comme ni ñu waxoon manu fee jullee ci benn ci euh, waxtu mais fekk mu ngi dëggal ne moom farata la si xam na ne farata la mais sauf que moom deful waaye bëggul ku ko forcer voilà moom bu waree brûler daal daa war a toog daal ba conscience am tranquille mu xalaat ba daal di koy defal boppam mais pas question di ko forcer alors que dans ce cas où sera sa liberté voilà gaa yi ne ko sawaay jullil sawaay di waxi caaxaanam yooyu <laughs> ba waxtu wi weesu nag mënatu fee julli benn rakk boobu dañ koy rey te bu ñu ko reyee nag euh, euh, bu dee xambali euh, yi rahmatullah ñoom dañ ne ko kenn du ko yéefir la kenn du ko dugal ci almeeru jullit ñii ne ci parce que saxal na ne parce xambali yi dañu jàpp ne noonu nit manula àgg foofu quand même xam nga ma ngi doon wax ne la al imam Ibn Taymiyya mu ngi doon wax naa noonu loolu manula nekk way ah. a alayhi ma ne moom jamono ma ndax ñee supposition boobu ñu doon wax mais loolu daa am dafa am waaw am na ñoo xam ne waaye surtout léegi te loolu du léegi ah am nga yoo xam dañuy siisu ci benn mbir xam nañ ne ci neen lañ ne waaye dañu rëy dañu rëy waaw in fii sudurihim illaa kibrun ma ah, hum bi balighi waaw mooy nekkul ci seen xol yi lu dul ak rëy gars yi daa am yoo xamante ne dañoo rëy quoi waaw boo xamante ne nii dañ naan non non man mooy yi doon wax léegi <laughs> waaw mooy gi ne euh, ñoom duñ julli quoi <laughs> dans ce léegi loolu noonu loolu noonu nag euh, le euh, moom la imam nu tay mais doon wax man la nekk mais man a nekk léegi waa jumhur nag dañ ne bu boobaa dëggal na ne parce que xanaa bi lay dañ ne non ku àgg foofu moom ku pare ngir ñu rey la quand mais nga bañ a julli kooku manu la ne gëm na ni julli farata la non non kooku day wax rek waaw jëfam wane na nag li muy wax wuute nag la yow kon dañ koy faat ba ku pare bu ñu ko faatee jaasi l'islam moom kenn du ko suul ci almeeru julli yi parce que la waa ñiñ la wax léegi sa xanaa Maalikee Shaafi'i rahmatullah ne non non julli la voilà mais faasix bu mag la ab kàccoor bu mag la léegi nag dañ koy faat dugal ko ci almeeru julli yi waaye nag bu kenn koo xamante ne kilifa nga koo xam ne di nga fekk ab buñ koy rob waaw nañ jël ay musulman yu lambda daal di koy toppatoo waaye imam du imam du boroom xam-xamu dëkk bi di ñoo xamante ne sax hatta talabatul ilmi yi sax bu dee am na ñeneen ñiy sàkku xam-xam waaw bu dee ne nañ seet ñu gën a suufe ci ñoom te man koo taxawee wala ñoo xam ne sax du ñu bokkuñ ci waaye mën nañu koo def ñu bàyyee leen ko waaw bu ko defee du nekk promotion mbon waaw waxoon naa li bokk na li yàq suñum réew waaw ay caaxaankat yu mag ñoo xamante ni ñëpp mooy xanaa ñi xamul man nañuy naatable est-ce que ci caaxaankat la mais soo biir bi ci caaxaan yu metti la ñuy nekk yoo xam ne tuutee xaraam ba pare bu ñu faatoo waxuma la bu ñu faatoo rek bu ñu amee kër sëriñ bi nga xamante ne kenn du ko gis ci jàkka yi ñu naan day fatu saa su ne moo koy inaugurer kër wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah moo koy inaugurer këram benn deuxièmement bu amee doom mooy ñëw tudd ko waaw waaw bu faatoo bu ñëw def ci génn def ay seede te kenn doonu ko gis ñu naan daa fatu daa nàngam waaye ñooñ moom dinañ ko génne waaw diine ji lu nekk man naa xaw doo ko gis àjjuma waaw doo ko gis fen ñu naan daa fatu daa nekk ci xalawaati xalawaati caaxaan kese la waaw loolu yëpp ay caaxaan la waaw waaw te mu te ñu ne moom mooy moom mooy kilifaay diine ji nag ci addina bi yëpp xam nga ñun dañoo autant ñun dañoo rëy dafa bare mooy de ñu ñu ñu mbaal lépp nag ne moo fi jël ci jamono ji waaw <laughs> nit ku mel noonu nan la fi gëne ci jamono ji koo xam ne jàkka yi kenn du ko fi gis walla iyaazu billah demul jàkkaam nekk événement waaw waaye nag bu benn showbiz man benn taalibeem boo xam ne ci caaxaankat yi la bokk bu jox lee moom mu ne xës ñëw def fa bu faatoo nag mu ñëw def fa ay ay ay nee na nee na nee na day def ay témoignage waaw moom mii nangam ak nangam wax fa yoo xam ne waxi caaxaan lool moo baaxul moo tax ñii ne kooku buñ ko faatee bu ko kenn ci ñii daal di dem di ko jullee nañ ko bàyyi ñoo xam ne man nañ ko waaye du ñu nekk ay ay ay ay royukaay waaw kon hadis boobu noonu umirtu an uqaatila naas eh, eh, loolu noonu xam nga loolu kon gisoon nañu ko hadis la boo xam ne nag eh, romboon na mu ne kon wayutu zaka fa ida fa'alu zalika mooy li ñu doon parce que boo bàyyi julli Euh, fi mu la jëme même Hanafiya yi finalement da ngay gis rahmatullah alayhim résultat bi day mujj ànd ak waa jumhur rek parce que boo xam ne duñ la bàyyi dañ lay dóor rek ba kera ngay ngay waa ji ne moom siisu mu mujj far dee résultat bi nekk na benn bi ñoom kon bu dee da ngaa bàyyi jullit ju ko bañ ne doo ko def yow fi mu lay jëme mooy ñu rey la Hanafi euh, euh, jumhur ray la ci que kaw ne yow jullit nga mbax yaa ngi reconnaître ne ak farataam mais rek da nga ko dul def xanaa bi lay jàpp ne kooku nekk ko kon loo tax yeneen saa saa ne nag képp koo xam ne bu dee taxawal nañ julli min minni ñoŋal nañ seen bopp ci man li nga xamante ne mooy seen deret yi no seen deret yi parce que bu boobaa kenn du leen faat kon nag ku ko baax yow yaa gaaral sa bopp ñu faat la bu dee ci réewum charia lañ ne bien sûr voilà. am wa amwaalahum di ma am wa amwaalahum seen alal yi mooy tan côté zakat parce que zakat gis nga boo ko bañee joxe dañ koy nangu par force te yooyu saa sam doon la wax ne non seulement bu leen ko nangu moom kese mais amal ci wàll chatra mali yi jëlal lenn ci alalam nga waalo ci mu nekk loo xamante ne naka alam lay doon loo xam ne dina dissuasif te dina tax boo liggéey dootu ko defati waaw non seulement da jël loolu ba pare mu duggaale loolu ci côté tensir voilà parce que daa am yoo xamante ne nii te loolu euh, suñu doomu jamono nag ñu bari tanzir lañ xamul ñoom pour ñoom tanzir bokkul ci diine ji alors que loolu yeneen saa salaam ci cosaanu diine ji la moo ñu ko jàngal voilà <laughs> waaw dafa am yoo xamante ne l'islam euh, shari'u borom bi tabaaraka wa taala naka noonu yeneen taam sallallahu alayhi wasallam indiwuñ ci nekku def lii bàkkaar bii yow lii mooy sax daan léegi daa am yoo xam ne da koo bàyyi ci appréciation juge waaw wala ñoom ñooy xool juge bay xool xaakim jullit bi réew mi nga xam ne charia la ñuy doxal li nga xam ne gis na ne mbonte gii de lii mën na koo fay bu dee gis na ne waa ji bu dugal ko ci ruq xas ko dina doy loolu doy na bu dee ne gis na ko da koy bàcc bàccal ay yar devant tout le monde tax dootu ko def aywa bu dee gis na ne dañ koy tëj wala yooyu yooyu yëpp loolu lu lu kii la léegi nag ñi nga xam ne xamuñ dara ci charia minal orientaliste yiin ak ñi nga xam ne sax ay ustaas la ñoo xam ne xamuñu yooyu ba pare naan loolu amul ci diine ma ne la ngay wax lu amul waaw ak ñi nga xam ne dañu naan ay ay sëriñ lañu di wax ci diine naan ñoom dañoo ëppal lool fan lañ ko gis ci alquran <laughs> waaw booy wax ñu mel ni ñoom ñoo maîtriser alquran ak wax alquran yow xam nga ne ku mel noonu yow yow bu imaamu Shafi'i doon wax naan suuratul asr ñu koy gis keroog ci koor bi ah eh, eh, bu doon moom kese moo wàcc doy na sëkk waaw suuratul asr gis nga lu gàtt lool mu ne doy na sëkk ngir jaam yi waaw lépp luy tax ñu mën a jaamu yàlla ak nuñ koy kiiwee ñu génn ko waaw kooku xam nga ne boo ko joxee façon yee moom yaa <laughs> ngi naan la que doo waroon xam-xam voilà bi jaaxal la kon mu ne loolu kon asamu minni dimaahum amwaalahum dimaahum amwaalahum illa bi haqqil islam ba mu def nag man ngay joxe di joxe zakat di def ponk yi waaye nga def loo xam ne jaasi l'islam moo la rey lu yow wala moo jëllu sa alal waaw parce que bu dee da ngaa xalful mu'minaat al-ghafilaat dinañ la duma waaw parce que eh, nga ñëw daal di eh, jul jigéen gu sangewu nga daal di koy tuumaal des na la duma andi wooy preuve amoon des na la teg ay daan waaye bu dee da dem njaaloo fekkoon na yow da ngaa marié woon mas ngaa marié cinq yaa cinquante ans léegi ñu war laa xaañ mu leer ay xeer ba nga faatu waaw xaqul islam a ngoog mooy pen yépp rek xaqul islam la waaw kay da sàcc ah aywa ñu ñu daal di dagg sa loxo waaw wala nga def loo xam ne daa tax ñu confisquer la sa sa àll kon mu ngi noonu kon waaye gi kon wa xisaabuhum kantaan ak est dëggu na ñoom ci loolu ak dëgguwuñ kan moo leen di àtt ëllëg loolu moom newul ci suñuy loxo daa nekk ala ci borom bi tabaraka wa taala xadiis bi tamit gisoon nañ ko xadiis trois cent quatre-vingt-dix hmm? hadith numéro trois cent quatre-vingt-dix gisoon nañu hadith bi ba pare gisoon ko mille soixante-dix-neuf ah mille soixante-dix-neuf gisoon nañ tamit hadith bi nii eh, walillahil hamdu wal minna mooy ñëwoon na ñaar yoon lii mooy mujjeelu yoon eh, bi nga xam ne xadis bi ci lay ci la ci la ñëw ah Allah Allah kon du mille soixante dix de lu may wax nii euh, du mille soixante-dix-neuf ah mille soixante-seize voilà ci baabul amri baabul amri bil muhaafazati ala salawaatil maktuubaat mille soixante-seize voilà foofu la woon ci la al imaam waxoon loole Hmm? hadis naa Muaz bu Ibn Abbas bi xam nga boobu am na yoo xam ne moom moo ko nettali moom la ci tegaatoon 1077 kon nga gis ne kon hadis yi nii daa nekk hadis yoo xam ne romboon nañu moo tax lépp lépp ci waroon a war wowoon nañ ko foofule walillahi alhamdu wal minna xanaa bu amee lenn dong loo xam ne moom lañ ciy lokk mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy ah zakat am doole bi nga xam ne moom la am est bee waxoon nañ ko sànq daal dañoo dem ba koy wax jàll ci leneen xadiis bee bu ibnu Mas'ud ibnu Abbaas bi radiyallahu taala an loolu tamit day wane li nga xamante ne nii mooy zakat fi ko shari'u fi ko yeneen sa salaam daal di teg ba li nga xamante ne lëkkali ko ak julli ba pare nekk loo xamante ne mooy tax yow boo ko respecté ci la say alal di ñëw boo ko respecté sa alal moom yeneen saa salaam du ko laal du yónni kenn ku lay confisquer wala kuy nangu la nga yor ah parce que defoo bi dara kon loolu euh, daa nekk loo xamante ne nii day wone ak feddali moom li nga xam ne mooy zakatu ba ni nga xamante ne borom bi du mu diglee yeneen saa sax mu xare nit ñi da ko sa shahada yi ginnaaw mu teg julli daal di teg zakat wa yuutu wa yuqimu salaa wa yuutu zakaa kon loolu euh, bokkuloo xam ne mu yónni ndaw muy Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu dem ca waa Yaman ngir woo leen ci diine tabam leen di woo lan la taxawal lan la ko wax mu wax leen mooy mu nekk koo xamante ne nii di leen di digal ñuy euh, bokk la leen di digal ginnaaw shahaada yi julli mooy ñu seede nangu gëm dëggal këne euh, zakat dañ ko war a génn ci seen alal yi ña woomal ci ñoom jox ko way ñàkk yi wallahu taala alam kon xam naa walla ñu euh, jël bi ci tegu hadis bi ci tegu de daa guddule <laughs> ah donc daa gudd waaw wala ñu yem nii rek waaw kon ko dañoo nekk ci tukki <laughs> ah ñu xasru ko